rahmaani rahim ñu ci nettali fukk bi ak juróom-ñeent sëriñ tuuba xaadalaho laho maxtaara mas nay defar attaaya am ku mu yónni mburu wala miskit mu daw dem daw ñëwaat sëriñ bi ni ko dellu ci ka nga ko jënde woon mu dellu ko mu dellu mu ni ko li ma la delloo daa ëpp nettali daa mel ni xët wi ci sësaat daa indiwaat nettali ya weesu woon ndax mi ngi ci xëtu ah, numéro we muy ñaar fukk te daa mel ni wim ci sësalewaat daa doonaa 17 xam ni kon 21 ak 22 ñëwut 23 mu ci sësaat kon ku koy dégg xam ni waxtaanu ñaar fukk wi ba ñaar fukk ak benn ak ñaar ñaari waxtaan yooyu dafa ñëwut day mel ni ci niñ moole téere bi la la la la la la la la tëdde saa yuñ ko gisaatee ci biir rek insha allahu danañ ko delloowaat fa dëkk kon ñu delloo ci nettali ñaar fukk bi ak ñett sëriñ Tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo nee na ndaxam àdduna mii amuma ci am soos waaye alaaxira tëlewuma fa dara siiw na soos moom xam ma lu muy firi waaye ni mu fi taxaw mooy lu tuuti su ko defee àdduna dadul këru fay moo tax foo fekk ku koy jéem a yewenal gis-gisam soriwut lii sëriñ bi wax danga ci gën a xeebaat àdduna gën a xam ni itam ni la moom àllaaxira rëy na li ko waral mooy li ñu gisoon mu di ci li ñu daje li ñu gisoon mu daje ci moom ci jamonoom ci xéewal àdduna mësu àdduna mësuñu ko gis ku mu daje ci moom ba noppi di nitu yàlla li ñu gisoon mu daje ci moom ci àdduna ci xéewal ñu ko gis ku mu daje ci moom ba noppi di nitu yàlla subhaanahu wa taala te loolu mooy xéewal yii ba tey kon bu waxee ni li mu am ci àdduna bariwul loolu li muy tegtale mooy la mu am ëllëg bari na lool ba tey da xam ni ma nga koy gis walaw alam nettalim sëriñ tuuba xaala la mas naa wax ab saalum saalum ni ko denc nga mu ni ko maa ngi yoonlu sëriñ bi ni ko mbaa gis nga siiw na kon kilifa war nay laaj ñi mu yilif lu mel noonu ndax loolu lépp li mu tegtale mooy xittewoo seeni mbir ba tey lii waa waaji tontu danga ci jànge teggiin ndax waxu ko déet da ko wax ni maa ngi yoonlu te mooy seet xëy na am na ñoo xam ni wax déet bokkul ci seen teggin fi mu ne nag jamono toll na foo xam ni seet ki ngay àndal ci ab sëy jar naa def ay at ndax fase daa ñaaw lool te lislaam itam sikkal ko lool ndax yonante bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi nee na li yàlla bañ bañ ci dagan yi mooy fase li yàlla gën bañ ci dagan yi mooy fase te ko xas àndal jeex na moo tax di seet yar bi ak njàng mi ak diine ji ak askan wi mat na ko lool walaw alam nettalim ñaar fukk ak juróom am na jàngale katub alxuraan bu ñu daan soññ ci demal siyaare ji Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaara lawoo ba bis mu dem siyaare ji ko sëriñ bi jox ko mbubbam laaj ko am mbubbam ni ko kudul yéen jëraluma ko siiw na li ma dégg nettali bi daa mel ni kii daa doonul woon murit mel ni itam ku sori ci njàngale alxuraan lay doon fi mu ne jaamu yàlla yëpp jàngale alxuraan moo ci gën a màgg loolu mooy tax ku ci yàgg lool daanaka ab cëram yàlla rek moo koy xam sëriñ bi itam mi ngi koy xamal ni man rek la yàlla dogal ma féete leen kaw yéen ñi jàngale alxuraan te koy saxal te koy taqoo waaye kudul man yéena ko féete kaw ba tey ci lii dañu xam ni mbubb dana am barke walaaw alam ñoo nettali ñaar fukk bi ak juróom benn kër Mattaar Binta ba fa Sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo ñëwee daa yendu ba ngoon dem fa bërëb ya wéeru ci ak guy gu fa nekkoon daldi ni ñi fi bërëb yi bég nañu lool waaye li ñuy bég bég maxtaar yee ci raw waaye ba ba addunay tukki ku leen fi fekk bokk ak ñoom seen mbeg mi wax ak ñi faatu bariwul ñu ko man sëriñ bi nag sunu borom subhaanahu wa taala mayoon na ko ko lool bu wér daana jëflanteeg ñi faatu bu yàgg ak bu yàggul am na ku mas a ñëw ci ñu ñëw ci nettalib ñaar fukk bi ak juróom ñett am na ku mas a ñëw ci sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaraloo ni ko dama jokk si sëriñ bi ni ko demal ca yoon woowa nga nekkoon ma def la fa geben mooy li ñuy jéggi ci buntu kër te jur gi du ko mën a jéggi yoon mënta ñàkk geben mel na ni sëriñ bi xitteem mooy dajale mbindeef yépp ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala loolu moo tax foo mën a nekk te nekk ci diine lislaam dala fay dëral waaye du def wala muy wax lu la fay jële li ko waral mooy yoonu lislaam moo ko moom ci mayu yàlla subhaanahu wa taala ci barkeb alxuraan yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moo tax ku ci nekk moom nga ci nekkal nasaalil islaama inda xurbati ladal jasairi muniiru turbati walaw alam